a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu asheykhu abul mahaamidi asheykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma fi lmuqaddima fi faslun fi lfikra thamratuha li saaxibi lirfaani wusuluhu li xadrati rraxmaani kon fii lañ war a jël tey kon ci jotaay bi ñu génn walillahi alxamdu walminna gisoon nañu lenn ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim muy waxu euh, seydna al fudayl ibn iyaad naka noonu wax jooju dañ koy nettali tamit ci ku mel ne al imaam al xasan ibn yasaar al basariyu raxmatullahi alayhima këne al fikratu miraatun waaw turika xasanaatik wa sayyiaatik voilà këne xalaat ab seetu la boo xam ne daf lay wan sayu rafet waaye daf lay wan sa yu ñaaw booy xalaat moo ci ngay xalaat li nga def def sa bilan moom la sëriñ bi doon wax noon radiyallahu anhu id fikratul fata turihu turihi alxasanaat mustabshiran kama turihi sayyi'at voilà kon loolu yépp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ah ñu war a continuer kon mu ne waxoon na ne moo doon nag li nga xam ne mooy meloow ñépp képp koo xam ne aji sàkku yu kawe yàlla di ko sàkku ci borom bi fees dell ak yërmande mu ne nag samratuha meññeefu li nga xam ne mooy ab ab ab xalaat booy toog di xalaat ci sa wàllu borom tabaaraka wa taala comme niñ gise woon xadiis boobu ñu la waxoon këne euh, euh, mooy bu mawlaanam no Abbaas boobale ñu gisoon këne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu fekkee ñuy xalaat na da ba leen gisee da leen ne lu ngeen di xalaat ñu ne dañuy xalaat ci yàlla mu ne déedéet waaw loolu xadiis boobu gisoon nañ ko que ne même bu dee ne xadis boobu noonu gisoon nañ ci wàllu càllale waaye waxoon nañ la noonu la mooy boroom bi tabaaraka wa taala te waxoon nañ la sëriñ bi radiyallahu anhu dina ci ñëw mooy ci nekk nekkam bi nga xam ne moom la dara azzaatul aliya loolu moom xel yi mënuñu koo dab waaw moo tax loolu moom kenn nekkul di ci xalaat te loolu le moo tax tafakkaru fil xalqi mu ne wala tatafakkaru fil xaaliq fa innakum la taqdiruna qadara comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisa woon voilà moo tax sax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ne al imaam al ajluni al ajluni rahmatullahi boroom saaxibu kashfil xafa téere boobale mu ne xadiis bi même bu dee yoonam yi dafa daif waaye ci bariwam boo leen balee day eh, am cosaan am lu koy dëgëral te am na lu ñëw ci saxi imaamu muslim ibnu alxajaj raxmatullah alayhi luñ jële ci mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah loo xam ne day jàppale lii di naan yonent bi aleyhi salaatu salaam ne nit ñi duñu deñ di laajante di poser wante ay question ah, wala toog de xalaat ay question di ñëw ci yow naan waaw lii de moom xalaqahu lii de borom bi moo bind mbindeef yi moo bind lii moo bind lii moo bind lii ba dem ne waa léegi kan moo bind yàlla suñu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xam ne xalaat boobu ñëw na ci yow na wax amantu billah gëm naa borom bi tabaaraka wa taala kon nag sëriñ bi nañu nag gis nga xalaat googu nga xam ne ni mu amee place bu rëy ah ak li ci al imaamul Ghazali radiyallahu waxoon mu ne nag samratuha meññee fa moom xalaat li saaxibil irfaan yi ngir ka nga xam ne moo am nànd fa yàlla xàmmee xàmmee boroomam tabaaraka wa taala kooku noonu lan la koy may ay xalaatam moom ndax waxoon na la imaamul Ghazali radiyallahu waxoon na li gina a màgg ah inna nihaayata simaari diini ah, ci àddina gu jege gi mooy xusulul maarifa ak di wéttalikoo borom bi waaw di wéttalikoo borom bi ndax borom bi tabaaraka wa taala ci boppam euh, nan la ko doon wéttale ko mu ne wal unsu ba'da dawaami zikri voilà unsu di wéttale ko sa borom mooy ba nga ginnaaw bi nga xam ne ci nga sax ci euh, di tudd sa borom ndax borom bi tabaaraka wa moo wax ci xadiis bu nekk ci musnadu al imaamu ahmad bu seydna abu hurayra radiyallahu taala mooy xadiis bu wér mu ne ana maa abdi maa dakarani wa taxarrakat bi shafatah mu ne man maa ngi nekk ak sama jaam di ànd ak sama jaam waaw maa dakara nii fu mu ma tuddee rek maa ngi ànd ak moom wa taxarrakat bii shafata ay ay tuñam di yëngu ci man mooy di ma tudd kon kooku mooy kooku wéetul voilà am na sax xadis bu naan man maay jalisu maay aji oogaaleel ki nga xam ne moo may tudd même bu dee ne xadis boobu dëgërul yii nii da koy e, day wane ne yii nii voilà loolu bu dëgërul ci wàllu càllale waaye nooy lii Euh, lu maanaawam lu am la mooy borom bi day nekk wax nañ la nag borom bi du koo xam ne day déplacé wu di yëngatu di nekk ak fii di dem fee di kii ñu naan comme ni torche bi mel boo ko taalee tiimale ko ci fu lëndëm feek yooyu yëpp waxu ko xamul li muy wax la voilà borom di nekkul mbindeef nekkul ci koo xamante ne nii daa nekk ci bërëb wala daa nekk ci biti bërëb yi borom bi loolu lépp sori na ko innahu lay laysa ka mislihi shay dara melul ni moom mu ne kon samratuhu samratuha meññeef xalaat li saaxibil irfaani ngir ki nga xam ne moo am maarifa amul naan dafa yàlla mooy lan la koy may xalaat yu bari wusuluhu li xadrati rahmaani mooy ak àggam ci xadaraay ki nga xam ne mooy borom bi fees dell giir ma xam nga borom waaye am maarifa di xàmmee boromam ci lu nekk te di ko teewlu kooku ci boppam dañ ci xadra di di teewlu boromam di yëg la présence d'Allah subhaanahu wa taala waaye buy xalaat loolu da ko ciy gën a saxal da koy gën yóbbu ci ay dimension yoo xam ne moom ci boppam ci la ne ndax amul lenn luy yëngu ak lenn lu ne tekk lu dul moom mu ngi ciy gis borom bi à travers mbir yoo yële mooy melooy borom bi ak li nga xam ne turam yeeg meloom yi li nga xam ne noonu la koy noonu la ci borom bi di soppandekoo ak moom sax ci boppam tànk <laughs> tant que wa fi anfusikum yéen xool leen ci seen biir ndax du ngeen xalaat ndax du ngeen gis kon nag mu ne loolu mooy meññee fu xalaat ngir ki am irfaan boroom maarifa da koy e, indi mu daal di koy gën a saxal fi nga xam ne mooy xadratur rahman nekk ci teewaay borom bi tabaaraka wa di ko teewlu ci wax naa la nag loolu du bërëb boo xam ne dañ naan wala wala xadara baa ngee gaay leen ñu toog ku fa newul mooy boo commencé mu nga ni ngay nekk di zikkar gis nga bu zikkar bi wax na la si zikkar bi daf lay hmm, fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillaahi dalay yoor yóbbu la boo commencé di wérd bàyyi ci sa lépp di concentré wu di bàyyi xel di bàyyi xel ci mbir mi borom bi moo lay sóob ci ay géej yoo xamante ne nii baat yi ngay tudd waaye waxuma la baat yi kese kooku yaa ngi tudd turam waaye mu sóob la ci li nga xam ne mooy géejam yi nga xamante ne nii du jeex kon nag wone wa ginnaaw kooku kon wax nañu ki nga xam ne mooy ki am maarifa moom meññeefu xalaat lan la koy jox mooy àggale ko li hadratir rahmaani mu daal di fay gën a sax muy xadaraay borom bi fees dell ak yërmande mu ne wa fikratu zuhaadi fi fanaa'i duniyaahumu wa qillatil wafaa'i li taalibiha tujibu zdiyaada nashaatihim wa zudihim rashaada mu ne waan kanta wa fikratu zuhaadi xalaatug ñi nga xam ne ñoo dëddu àddina ñoom ñoom seen xalaat ci lan lay dem hein fi fanaa'i duniyaahumu waaw hein moom da leen di yóbbu ci lan ñuy xalaat ci gaaw a jeex seen àddina gi ñu nekk te doya di te te te suufe waaw di xalaat ci loolu waaw wa qillatil wafaa ak àddina ak ñàkka matalam kóllëreem day wore rek wallaay buy neex nga foog ne yaa fi ne ñu lay jay àddina bii bés dina ñëw wallaay danga naan xanaa kay du man juróomi at yi ñu génn xanaa du ki ñu sololoon caay ak kay xanaa du man ñépp bala yal na bu di ay milliards yoo yaroon nit ñi langal la ko foo jaar ñépp taxaw ñépp di tudd waaw bés boo ko ñàkkee wallaay keroog nga xam ne àddina du dara mu ne nag ñi dëddu àddina ci loolu lañuy xalaat ci jeexuk àddina gii ni mu gaawe jeexe ak ñàkk tuuti bu muy matal kóllëreem dara la ci dul matal te moom la sëriñ bi doon wax ca <laughs> xasidaam bu siiw ba <laughs> hammat suleyman <laughs> bi sarfi maziyaati ah suleyman mi nga xam ne wow nag suleyman mooy àddina voilà suleyman mooy àddina lim lim am yitte te bëgg ko mooy rikki ma ci may yi ma borom bi jox mu ne ko rëkét yóbbu lépp waaye <laughs> sëriñ bi bam ci tege ne lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni bi annaha zaatu maynin fil maqalaati ne laakin waaye <laughs> alimtu sama borom may na ma xam-xam ma xam ne àddina day dribble nit ñi day nax nit ñi wa ilmi te xam googu ma xam nag sawfa yanfa'uni xelséef na maa jariñ man Bamba radiyallahu anhu